yaa axi yow sama mbokk lil aaya mooy sabbaha lillahi ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim sabbaha lillahi maa fi samaawaati wal ard wa huwa al-'aziizul hakiim lahu mulku samaawaati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli shay'in qadiir huwa al-awwal wal-aaxir waz-zaahir wal-baatin wa huwa bi kulli shay'in 'aliim am na nag ñu naan dangay dem ba ci sixième laaya ba ba innahu alimun bi daati sudur am ñu wax ne fii ngay yem allahu nag taala alam mooy daal njaal benn suuratul xadiid ruya solo nees na annahu këne moom ka alfi aaya mu ngi mel ni ka koy jàng day mel ni ku jàng junniy laaya muy continuer mu ne wal kaafiruuna wa nasru rabbi shaani tastadilaani rubu alqur'ani wal aadiyaati wa idha zulzilati taadilu kullu nisfahu fil muthbati mu ne wal kaafiruuna kantaa kiy jàng suuratul kaafiruun mu ne kantaa ki nga xam ne day jàng suuratul kaafiruun kooku ak suuratul nasr mooy nasru rabbina ah mooy nas idaa jaa nasrullahi ndimbalal yàlla mooy nasru suuratu ndimbalu rabbin sha'ni borom bi mbir yi tasta'dilaani ñoom dañuy yemook rubu alquraani boo leen jàngee day mel ni yow jàng nga alquraan bi bu ñu ko xaajoon li nga xamante ne nii mooy ñeenti xaaj benn xaaj ba waaw loolu al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moo ko soloo nan la ko solowee dinañ ci ñëw léegi nañ continuer pare mu ne wal aadiyaati suuratul aadiyaat mu ne suuratul aadiyaat wa idaa zulzilat ak suuratu zalzala ñoom ñaar boo leen jàngee ta'dilu ñoom dañuy yemoo kullun bu ci nekk ci ñoom saar bu ci nekk nisfahu mooy xaaju alquran fil musbati ci li nga xam ne moom lañu saxal waaw léegi nañ yem fii ba pare kon suuratul kaafiruuna ak nasrullahi suuratul nasr ñoom dañuy yem ak rubu'ul qur'aan lool al imaam at-Tirmidhi ko ci mawlaana abu ah, abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne qaala rasulullah idaa zulzilati mooy saar boo bële idaa zulzil ta'dilu nisful nisfal qur'aan day keem mook tolloog ku mel ni boo jàngee idaa zulzilati mook ku jàngoon alqur'aan bee wa qul huwa allahu ahad képp ko jàng qul huwa allahu ahad moom ah ta'dilu thuluth al qur'an moom day tolloog un tiers al qur'an ji te xadiis bii nii al imaam eh, muslim daal na koy solo ah jaar mu jaar ci seydina abu ad-darda jaar na ci abu darda tamit waaye ibn abbas it solo na ko nii nii radiyallahu taala anhu ñu ne kon qul huwa allahu ahad day tolloog eh, ñetti xaaju al qur'an boo ko xaajoon benn xaaj ba mu ne qul yaa ayyuhal kaafiruun ta'dilu rubu'al qur'aan boo jàngee qul yaa ayyuhal kaafiruun yaa nga jàng benn ñee bu ñu xaajee alquraan ñeenti xaaj benn xaaj ba imaamu tirmidi bi mu ko soloowee mu ne hada xadiisun gariibun lii xadiis la bu tumuranke laa naarifu xamuñ ko illaa min xadiisi yamaan ibn al-Mughira ci xadiisu yamaan ibn al-Mughira te bokk mooy ki nga xam ne moom moo ko jële ci Ataa mu jëla ko ci Ataa ibn Abi Rabah mu jëla ko ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma kon loolu la sëriñ bi way nii léegi lenn rek lañ ci yokk mooy wa suuratul ixlaas yi ixlaas yi mooy ci ko wa suuratul ixlaas yaa ixwaani ta'dilu aydan sulusal qur'aani mu wa suuratul ixlaas mooy suuratu qul huwallahu ahad yéen samay mbokk day kéem mook ba léegi mel ni ku jàngoon bu xaajoon alxuraan bi ñetti xaaj ñetti xaaj lool moo tax boo ci jàngee ñetti yoon day mel ni kon ku wàcc kaamil bi bu dee boo ci jàngee benn yoon moo bu ñu xaajoon kaamil bi ñetti xaaj nga jàng ci benn yem kon kay boo ko jàngee ñetti yoon mu ngi mel ni ku wàcc alquran na noonu kaafiru na beeg nasru bële bu ci nekk ci ñoom ñu ne rubon boo jàngee day mel ni bu ñu xaajee alquran benn ñeenti xaaj benn xaaj ba mooy boo ko jàngee ñeenti xaaj kon lan day mel ni ku ku wàcc kaamil bi voilà kon mu ngi noon kon suuratul ixlaas bi naka noonu imaam muslim wax nañ la solo na ko waaye ci al imaam abu darda la jaar radiyallahu anhu mu ne wa in takunu qaari'aha fi kulli yawmin min al ayaami ra'an xilli anka muhidun bunuunin ama illa duyunan rabbuna qad rama mu ne wa in bu dee ne dangaa nekk xaari aha nekk di jàng suuratul ixlaas bii nga xam ne moom laa mujjee wax ne ta'dilu aydan thuluthal qur'aan yi muy xadiisu yonente bi alayhi salaatu salaam day keeb mook ñu xaajee alquraan yi ñett xaaj benn xaaj ba mu boo ko jàngee fii kulli yawmin bés bu nekk minal ayaami ci bés yi yow yow sama xarit mooy mooy soril na raa an xilli anka waaw li nga xam ne kon boo ko jàngee lan deux cent bis bu nekk xilli yow sama xarit anka muhi daal dinañ lay faral mu wëllif la zunubu bakkaar yi nuunin cinquante aman nuunin mooy cinquante aman at juróom fukki at dinañ la bakkaar yi juróom fukki at dinañ la ko faral illaa ba mu des duyunan ay ay ay bor yoo xam ne rabbuna qad rama waaw mooy ba mu des ay bor loo xam ne nag rabbunaa suñu boroom xad raamaa sàkku na ko waaw mooy ay bor fay bor daa nekk lu ama am solo waaw mu ngi noonu léegi nag mu ne wa in qara'taha lada salaati wa ghayriha min kulli ma awqaati kataba rabbuka lakal baraa min naari faltukthiril qiraa mu ne wa in qara'taha ndeem jàng nga ko lada salaati fa booy julli wa ghayriha ak ci ginnaaw ci biti julli min kulli ma awqaati ci waxtu wala bu mu nekk rek yow na la leer ne nga jàng lixlaas ah suuratu qul huwa allahu ahad kataba bind na rabbuka sa boroom la ka ñeel la baraa albaraa mooy sell set min naarihi ci safaraam sa kon nag fal tukthiril qiraa kon baril di jàng suuratu ixlaas mu ne fa kullu man qaraa athnay ashara bu'ayda subhin fa ka'annama qaraa kulla al-qur'aani arba'an wa kaana afdala ahli al-ardi yawma haana mu ne fa kullu man képp koo xam ne qara'ahaa jàng na al suuratul ikhlaas suuratu qul huwallaahu ahad jàng ko isnay ñaar ashara fukk muy fukk ñaar muy douze bu ayda subhin ginnaaw li nga xam ne mooy suba waaw laata mooy ginnaaw suba fakka annamaa mooy bu jullee suba ba pare fakka annamaa xaraa mu ngi mel ni jàngoon na kull al quraan al quraan ji yépp arba'an ñeenti yoon wa kaanata waa ji dina mu nekk afdala gën ahlil suuf yow ma xaanaa bés ba mu defee lool bés ba mu jotee ba mu jàngee loolee waaw mu ne summa lataani ba'daha ginnaaw gi ñaar yi nga xam ne ñaari saar yi nga xam ne ba'daha ñoo ñëw ci ginnaaw lixlaas mooy saar yi ci tegu mooy lan qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas mu ne ñaar yooyee fil mushaf yi nga xam ne ñoo topp ci moom ci mushaf bi jëm suuf boo jógee baqara di wàcc afdalu moo li gën ñaar yooyu ma bihi te li nga xam ne moom ngay sàkkoo muslu fakta fi xeeñcul loo lële te di def loo lële waaw te di ko def ngir mën a am protection di mën a muslu ci sa borom mu ne walaysa fi tawraati wal injiili mithluhuma wala bi da tanzili mu ne walaysa nekkut fi tawraati ci tawraat wal injiili du caagante ni téereb linjiil tawraat ba ñu wàcc seydinaa muusa ak injiil bi ñu wàcc seydinaa isa alayhima salaatu wassalaam amul lu mithluhuma lu mel ni ñaari saar yooyee di al qul a'udhu rabbil falaq ak qul a'udhu rabbin amul lu mel ni moom wala bi di tanzili waaye amul saar yu mel ni ñaar yii ci li nga xam ne ngir mën a protection nga a waa mën a am lu la muslu ci même ci alquran gii nga xam ne moom lañ wàcce waaw kon nag ñu yem noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika